dañ ciy jàng que ne imaam bi dafa war a leeral ñi nga xam ne ñoom la yilif bu nee imaam bi wax naa la mooy président mooy chef de famille mooy chef de village mooy chef de quartier mooy monsieur le gouverneur mooy chef chef de région euh, préfet ñoo ñépp ñëpp ñépp tax ñuy waxam ak ki nga xam ne dafa yilif këram moom père de famille walla mère ndaw soo xam ne moom moom moo moo yilif ay doomam mooy képp koo xam ne danga nga leen a yilif noonu la bés boo xamee ne ah mbir mi fokk ma xamal leen ko ñu xam ko léegi ngir jël matuwaay ñu xam dans quelle sauce ils seront mangés comme ni ko gaa yi waxe ni ko nasaraan bi waxe mooy il faut loolu danga nga koo war a def waaw mooy mu leeral nga leeral affaire bi moo tax yonent yone sa sam xam ne parce que bu doon ne waxu leen exactement fi ñu jëm hein mooy mais duñ ko waajal wattaay gii ñu def yépp nga xam ne ku nekk di dëkk effort loo man waaw ba ñu nga xam ne amul lu dul fu saa di joxe fu saa di joxe xaaju saa ku nekk di def lu ne ñii di ñëw naan utal ñu ñu lu ñu war ndax léegi saisir nañu gravité wu xare bi njëm alors bu leen ko bu leen ko waxul woon mooy duñu ko waajale noon mais mu wax leen ko mu leer ñu xam fan lañ jëm ak lan moo leen di xaar waaw moo tax gaa yi bu ñu ñëwee loolu mooy kiy jàngale tamit noonu la war a def boo ñëwee nit ñi di jàng diine xamal leen ne mbir mi dafa sérieux surtout ñoo xam ne bon xam nga léeg-léeg nit di nga ànd ak ay nit boroom xam-xam mën na ànd ak ay nit ay jamono mais ak xamam du feeñ ci gaa yi gaa yi dañuy foog ne moom ñoo ma yem buñ demee nag ba léegi ah am ku joxe proposé ne non ñun nag suñu jataay yi ñuy def wala di daje nii di kii dañu bëggoon daal bu ñu manoon ci mbooloo mi koo xam ne dina man waaw ut benn téere xam-xam daal boo xam ne bu muy xool ne moo gën bu dinañ ci mën a jàng suñu diine mu daal di ñu koy jàngal bu dee am na ci mbooloo mi ko def moom mu capable ci boobaa moom day nekk farata ci moom parce que ah surtout li nga jëm ci wàllu ay li ñuy julleek yooyu te leer na ko ne gars yi dese nañ koo ba ñëw di ko laaj en plus bu boobaa moom dafa war ci moom mu xamal leen d'abord première jataay yi xamal leen lan mooy xam-xam loolu moo tax boroom xam-xam yi gis bu ñuy commencer di jàngale ñuy def introduction ci wàllu xam-xam waaw ngëneelu xam-xam ak li nga xam ne sérieux gi mu sérieux ak suñu borom gëdd gi mu ko jox waaw nga xam ne joxul leneen lu féete noonu xam-xam ba moo tax mu ne yonentam di sallallahu alayhi wasallam bu ma mooy bi mu ko naan dolli ma waxu ko dolli ma dara xam-xam la wax mu dolli ko waaw kon amul dara lum teg ci kaw xam-xam nga xamal gaa yi loolu dafa war nga xamal gaa yi ñu xam ne lii dafa sérieux bokk ak suñu façon fooy yi ñu doon def ay di ànd kii non bu jataay bi jotee dafa am yoo xam ne dafa war a am te xam-xam bi dafa laaj ak teewlu ak déglu ak takk ak di wéet des fois di seet téere yi wala li nga di déglu ak enregistrement yi di takk di def lu ne loolu da koo laaj xam-xam dafa laaj dafa sérieux du ay nekk dégg naa benn yoon dem naa sama yoon jàpp naa ko noonoo du looy foog da nga ko war a jàpp mu takk ko mu dëgër mooy début bi danga leen ko war a leeral ndax la li yo li yu'iddu lahu ñu waajal dëgg-dëgg xam-xam bii nga xam ne moom lañuy jël nan lañ ko war a téye ndax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala lan la waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ah que nim naan ko qawlan thaqila inna sanulqi alayka qawlan thaqila wadhkur isma yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiila inna sanulqi alayka qawlan thaqiila allah gis nga juste après iqra ha yaa ayyuhal muzammil mu dem sangu ji zammiluuni zammiluuni suñu boroom wàcce beneen kii sa aaya yooyu yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila yow mi sàngu jógal jë tëdd amatul waaw wala yow mi nga xam ne yaa sàngoo ginnaaw bi bi bi ma la defaree ci xunt mi ràngoo qualité yu mag yi toll nii qum jógal appliquer mbir yi qumil la jógal guddi gi illaa qalila lu dul ba mu des lu néew nisfahu xaaj bi awin qus minhu wala nga wàññi ci loolu xaaj boobu qalila lu néew aw wala boog zid alayhi yokk ci wa rattilil qur'ana del jàng alquran di ko tartiil njàng mu set leer di maxaarijul xuruuf yi di génn ngay taxaw fi nga war a taxaw waaw tajwid bi nga respecté ndax lan lan moo tax nga war a def yii yëpp ndax waajal mbir mi ma lay jox inna dëgg-dëgg ñun yàlla sa nulqi alayka dinañ sànni ci yow qawlan wax muy wahyu bi saqilan boo xam ne lu diis la moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ba ñuy gis maraatibul yi mooy façon wu wahyu yi gisoon nañ bi nga xam ne day mel ni salsalatal jaras nee na boobu moo ci gënoon a metti waaw ku am mbiib comme ku jëlu mbiib ne la ko piip ci sa nopp yi piip gis nga boo toogee ci benn genre baaful boo xam ne dañu yekki rek micro bi am problème net gis nga façon bruit boobu nga xam ne day mel ni sa nopp gaa yi day bënn yonent ma ne saa saa nee na mbir yi noonu la doon mel ci man am na façon boo xam ne noonu la doon mel booboo gënoon a metti sa tympan bi lay yàq sa mooy mooy mel ni lu yàq mais c'est difficile mu kii ko waaye nee na bu paree rek ma jàpp mbir mi waaw qawlan thaqila moo tax da doon léeg-léeg si li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax dañ doon nekk jamonoy seddaay mu seddu guy wahyu biy wàcc nii yonent bi aleyhi salaatu tooy xepp waaw nekk ci été dafa jamonoy seddaay la inna sa nulqi alayka qawlan thaqila suñu borom waxoon na ko te début ba Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nee na man toog naa ci côté yonent bi alayhi salaatu salaam poojam mu teg ko sama kaw tegu sama kaw tànk wahyu bi di wàcc mais dafa bi wahyu bi wàcc sama tànk mbir mi tànkam dafa mujj diis ba sama may man ragal sama tànk bi damm dama koo xëcc dama xëcc sama tànk gaaw sinon mu dammoon inna sa nulqi qawla alayka qawlan thaqila kon nag affaire yi loolu la waxoon naa la ñun li ñu li ñu gi bokk na li ñu gina lor worn mooy ba ñuy woyofal lu woyofut waaw l'islam sharia bi xam-xam du lu woyof bu kenn foog ne da ngay dem ci conférence ñetti conférence ñeent wala quarante conférence wala waaye at mi yépp del demi conférence loolu mayu la xam-xam waaw xam-xam boo ko bëggee am foog nga déglu wala nga toog ci kanamu boroom xam-xam yi conférence piste la mën na la jox piste mais nag du foo xam ne fa ngay amee xam-xam faut gars yi ca début ba nga wax leen sérieux wu mbir yi waaw parce que boo leen ko waxul mooy li wax waaw wa i'lamuhum bil amri alladhi yadurruhum sitruhu wa ikhfahu ndax yii nii gis nga boo leen ko yëgalul le fait nga nëbbu ko waxoo ko ndongo yi waxoo ko taalibe yi loolu da leen di lor da leen di lor ëllëg waaw parce que dinañ yàgg ci daara ji te duñu xam dara teggin yiw nga xam ne xam bi ñuy ut moom la ko matal te bu ñu ko matalul nekk seen alkande waaw ndax yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka qawli ba'dikum an tahbata a'malukum wa la tash'urun suratul hujurat gis suñu borom nee na yéen ñi gëm yàlla laa tarfa'u aswaatakum bu leen yëkkati seen baat ci kaw baat yonent bi alayhi salaatu salaam jamais te yëkkati sa baat ci kaw baatu yonent bi sa salaatu salaam comme li borom li Ash-Shanqiti wax ah rahmatullah alayhi Ash-Shanqiti Ash-Shanqiti ci tafsiram bi loolu moom ñépp mooy ne loolu tekkiwul na rek yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ba mu fi newee de ah loolu tekkiwul bi mu fi newee rek de mokki mooy léegi ñu foo dégg ñuy wax xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam hein ak alquran surtout waxu ñuy wax waxu yonent bi alayhi salaatu salaam yow ngay wax ba say wax di gën a féete kaw ka nga xam ne mooy wax mooy wax xadiis yow kooku ci nga waaw yow kooku ci nga li ngay risqué nag comme ni ngeen koy defantee rek gaa yi dañuy nekk fenn hein conférence day am wala yooyu nit kiy wax nga gis gaa yi waxtaan fële waaw yàkkamti mel ni ñoom suy am ndaje la boo xam ne ay retrouvailles la way gëj nañoo gisante ñu ne fi di waxtaan ñu ne fi di waxtaan mais léegi kooku xoolal alkande googu lan la suñu borom wax ne yow li ngay risqué li ngeen di risqué mooy an tahbata ko seen jëf simpeeku yàqu ci jamono joo xam ne laa tashurun yéen yëgu ngeen li xew jàpp ngeen ne defu ngeen lu garaw alors que yow la nga masa def ci lu baax bi boobul taxawati fenn naan mas ngaa def lu baax parce que lépp yàqu na ndax lan danga dem fekk fu ñuy waxe xadiis yonent bi aleyhi salaam ngay wax ci kaw Allahu akbar Allahu akbar moo tax déggoo li mu lay ko wax xaad kaadal xayraani an yuhlika Abu Bakr wa Umar loo Abu Bakr wa Umar naam Abu Bakr wa loo mu ne tuutee des ñaar ñi gën ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam ci xeet bi di Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar ñu alku ah lu tax nga wax loolu mu ne ndax ñoom dañoo yëkkati seen baat fa yonent mi alayhi salaatu salaam looloo tax xoolal takat lañ doon wax di leen ci ñëw wax nañ la doon nañ la ko junj ci jotaayu fin wu jotaayu bee mooy bi ñuy jeexal juste. dernière nettali ci wàllu Tabuk waxoon nañ la am na xew-xew bu xare yi jeexee buñ jeexalee njàngat yi am na xew-xew yu rëy rëy luy xew indice dinañ ci gis suuratul xujuraat ah voilà loolu lool lool nag lool lool lool lool voilà loolu la voilà junj ngoog voilà léegi nag ngir leeral bi nañ bàyyi ba foofa insha allahu taala ah. loo ngeen di risqué. an tahbata bu dee ne Seyna Abu Bakar ak Seyna Umar te lañ doon wax kat xam nga ne moo su wute naan ñun li ñuy wax ñun ñun yaay nekk conférence wala fu ñuy wax l'islam wala nga ñëw jataayu xam-xam ab moo xam daayira ngeen ko tudde ah nit ki ustaas bi wala kiy wax di wax xam-xam di wax waxu yonent ma lay sa sam nga gis ñu taxaw fële di waxtaan di reetaan ci jigéen ñi ak ci góor ñi mais mel ni seen yoon newu ci quoi alors que ñoom li ñuy risqué suñu boroom nee na xam nga lu ngeen di risqué yéen xam nga li ngeen di risqué mooy an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun voilà waaw seen jëf mooy màbb annulé wu bul taxawati fenn jàpp ne yow mas ngaa julli walla mas ngaa woor mooy yooyu yépp ay deñ te li ci gën a garaaw mooy xam nga boo ko yëgoon sax xam nga boo ko yëgoon mooy dinga nga ne ah man leer na ma ne je suis à zéro maintenant je suis à zéro amatuma dara ci lu baax léegi nag dinaa gën góor góorgóorlu mais wa antum la tash'urun loolu moo gën ñàng ci affaire bi mooy te du ngeen ko yëg loolu mooy alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna allah moom lay wax ci suuratu kaf ca feeba ah tey la àjjuma jàngaleen suuratu kaf de waaw dee leen jàng suuratul kahf bésu aljuma tey la aljuma dee leen ko jàng insha allah bu ñu neenal loolu le waaw mooy ñi nga xamante ni nii moo tax te ñoom la suñu boroom tudd na ñoom ñooy ñi perte dëgg dëgg dëgg dëgg qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala waxal yow yonent bi alayhi salaam ñun lay waxala ah. ñun lay waxal ñun ñun déglu leen nañu déglu yonent mi alayhi salaam suñu boroom ñun la wax ne ko waxal ak ñun qul nee leen hal nunabbi'ukum est-ce que ñu leen xabaar hein bil axsariina amala ñi nga xam ne ñoo gën a perte say jëf mooy ñi nga xam ne moom vraiment mooy ñi gën a buñ naan perte xam nga moom bon jël sa marchandise di jaay jënd ñëw perte perte la si waaye nag perte gi gën a garaaw lii waaw comme la xadis ba doon wax même bu dee fii donf manil muflis waaw ah kan mooy ki perte mu ne al muflisu fii naa saaba yi ah ñun de ki perte moom xam nañ ne ah non non bii wax na kayis al kayisu laa laa laa jaawale non xadis bi wér na waaw al kayisu boobu moo am moo foofu moo am donf voilà bii nii baax na bii xadis bi wér na manil muflis ana mooy ci perte ñu ne ah ñun daal muflisu fii naa mooy waajoo xam ne amul dara waaw ñu saisir ko mooy koo xam ne daa def lu tax ñu ñëw saisir ko moo xam daa amel kenn bor fayu ko gaa yi ñëw saisir ko jël lim am dara yépp yóbbu yonent ma saa saa am ne déedéet al muflisu mooy waaj yi nga xam ne dafa ñëw yowmal qiyaam ki perte kutus dëgg ki nga xam ne moom lañ naan moo perte vraiment waa ji wuuwi il a échoué waaw ci commerce rek de parce que dafa ñëw perte mooy ki ñëw yow qiyaam indi julleem ay wooram ak jëf yu baaxam waaye nag xat shatama saaga na kee ngàññ na kële parce que lan nañam doonu ko woon téye ku romb am na lu mu wax ci yow waaw ku mu dégg ñu wax mu ne ah kooku kooku moom moom moom moo gën a soof ñépp moom moom moom dama koo jëllale moom ñu ne waat diw mu mooy yéen ku ngeen may wax kàccoor boobu yéen da koo xamul man maa ko xam yéen non daal mooy koo wax mu wax ci ci moom lu ñaaw waaw wa daraba hada kee moom mu daal di koy dóor ci lu dul yoon waaw ku mu man parce que homme de pouvoir la ku mu man wan la sa wan la wan la dangaram ku mu bëgg ci yow loo xam ne bon lu mu bëgg la amu ko mu wan la dooleem noggatu la wa axada mala hada jël alalu kële parce que policier la bu taxaw ci yoon bi waaw taxaw ci tali bi di lekk alalu nit ñi ci baatil ci noon ci neen naan fii laay faje sama fii laay ute li nga xam ne mooy ah dara bon c'est que samedi dañoo am benn fête koi xaaral ma dem ci tali bi wala dañoo bëgg attaaya nga sol sa tenue en tant que homme de d'homme de loi waaw taxaw ci tali bi saa yi ah xaaral génn taxaw oto bu rob piip pirip taxaw u gaare fële waa ji jàdd nga jël permis bi dem ca ker ga taxaw mu ñëw waa ji leer na ko ne bu joxewul ab billet sawaay du dem nga arrêté ñu bari dem ñëw ñu jox la nag nga ñëw ne wàcc ñëw ne ay gars mu ngi lijjanti naa ko ah mais na caayin bi safaa voilà waaw il faut mu safa li jënti naa ko joxe wala toog sa sa femme ne la daa bëgg a dem daa am fu muy ndaw ndawtali mais yor nga ne ko yoruma xaa eh garaawut mais xaar ma ñëw ah, andil ma sama tenue bi waay sol tenue bi dóor beere bi cop taxaw ci buntu tali bi piip postu caaro yi wala fële pikin tali bu bees walla ci àll bi buntu alto ndàngal ma oto ñëw nga ne hee piip wàccat mu wàcc camion yi ngay rangale rek ba lijjanti fa lu sa ndaw ndawtalee nga dem sa yoon laa <laughs> ilaa yonent bi aleyhi salaatu nee na kooku mooy ki perte dëgg mu jàpp ne moom la mu doon def la parce que sëriñ diw la waaw wala parce ci koor gi nee nañ la koor gi ñu génn ba nga jullee nag rakka sàngam tari sàngam ak sàngam am nga juróom juróom fukki xaw ma la aljana aljana bu nekk juróom-ñaar fukki lal mu nga fa juróom-ñaar fukki lal or yoo xamante ne bu nekk xaw ma ñaata urul ay nee nga fa tax ngay def sa caay-caay yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na mooy waa ji ñëw yowmal qiyaam indi ay julleem ak wooram ak yooyu yépp waaye qad shatama hada wa daraba hada wa axada maala hada jël na alalu diw keneen waaw mu ñëw nu koy def mais muy fay gaa yi yi foofu manoo leen a fay leneen doo taxaw naan leen ŋàññi leen ma aywa ŋàññal ŋàññ ma ŋàññ ma bu la neexee sax jaaral ci sama sama waajur wu góor wala wu jigéen déedéet kenn du la fi wax loolu kenn du la fi ŋàññ kenn du la ŋàññu la laa wax fii lañ lay bàyyi mais nan ngay def da ngay fay nooy fayee <laughs> say yu baax lañuy jël di tibb di leen jox waaw sa koor yaak sa julli yaag ya baax moo mooy ya baax ah <laughs> waaw baax na <laughs> innama yataqabbalu allahu min almuttaqin la imaam ibnu la ibnu omar waxoon radiyallahu anhu <laughs> buur yàlla dëgg-dëgg kaay naan ko waaye yow ibnu omar yow mii taalibe yow nga xam ne saxaabaay yonent bi aleyhi salaam doomu seydna omar kii wëg lii ba muy waaj faar mu bàyyi ba xaw xemmale ko ni yëkkati leen mu toog mu ne yéen da ngeen xam kan la buur yàlla ni nangul hein mais est-ce que buur yàlla dane innama yataqabbalu llahu minal muttaqin buur yàlla ñi ko ragal dëgg-dëgg ñoom lay nangul ngeen ñëw naan ma maay kii wëkki wëkki wëkki kon mooy bu dee nangul nañ la sa yooyu yëpp ñu jël jox ñëpp boo ñëwee nag ah bor yi des gaa yi ah bi daa bari ndax ku ne tooñoon nga ko jëw nga ñii nammaam nga ñii xonjom nga nii kat yi moom xaw ma kan moo leen di ëpp problème ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lu xew ñu dem ci sëriñ bi ngir mu takkal leen diw wala mu dóoral leen diw benn misil laa ilaha illa yow gaa yi rang ñu leen di jox ba sa yu baax jeex ah gaa yi duñ dema ah. ñuy jël ñoom seen yu day dañ naan leen waaye jeexal na léegi nu ñu de indi leen seeni bàkkaar yéen ñu alléger leen ngeen fëgg ko waa ji allahu akbar allahu akbar non ah. kon al axsari na ñu gën a perte amaalam jëf xam nga koo géewuloon li xew xam nga ñii ñëpp bu ñu xamoon ne ndekete yéen man li may def mooy man perte naa fii àddina perte naa léegi ma gaaw ne ah kon nag xoddale ko léegi bala ngay lakkale waaw xaaral comme que leer na ma ne man sama julli yama ma sa julli à partir de tey amul benn njariñ ndax def naa lu yàq lépp waaw ndax am na yoo xam ne noonu la mel xam nga keñaan noonu la mel loolu la yonent ma lay saa saa wax gis nga day lakk sa yu baax waaw alxasadu day lekk sa yu baax kamaa takkulu naarul xatab comme ni nga xam ne noonu la safara di consommer ah di consumer di consommer tey consommer li nga xamante ne mooy jëf yu matt ni mu koy lakk par ndànk-ndànk di ko lakk di ko lakk ba matt yu jeex iñaan noonu lay def jëf yu baax soxor yéene woo kenn jàmm ku am lu baax nga mer gis nga noonu sa xol bi tàng sa la nga def lu baax noonu lay lakke waaw noonu lay lakke dafa am jëf yoo xam ne danga koy jëf mu màbbu lépp comme bokkaale moom day day annuler yépp waaw waaw wax yu woon nañ la ak ñi la jiitu woon la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal xaasiriin wax yu woon nañ la ak ñi leen jiitu woon kene gis nga nit ñi képp ku fi bokkaale ah la yahbatanna amalu kooku moom jëfam mooy simpeeku te dina bokk waa jooju adressé ko parole bi te dina bokk minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoo ñi perte dëgg mooy ñu wax fii an tahbata a'maalukum wa antum la tash'urun mu ne kon qul wax leen ne hal ca suuratu kahfi nunabbi'ukum duñu leen xabaare bil axsariina ñi nga xam ne ñoo perte dëgg-dëgg a'maalun seeni jëf mu ne alladhiina mooy ñi nga xam ne dalla sa'yuhum sànku na seeni jëf fil hayaati dunya ci àddina bu jege gële wa hum te ñoom yahsabuuna ñu yaakaar ne annahum yuhsinuuna sun'a li ñuy def moo rafet waaw parce que jàppuñu ne li nga xam ne moom la ñuy def problème la nekk ci jataayu xam-xam di waxtaan di def lu leen neex di selfie que nga gis ñenn ñi gën a départ di selfie waaw toog ki côté côté à di selfie ta jàngalekat baa nga ñu mel ni moom lañ tàllal téléphone bi kat ah naan nii di selfie ñoom ñaar xam nga loolu mais sincèrement rawatina wolof xam nga loolu mais mais mais sincèrement kooku mooy. léegi boo leen waxul woon li comme li imaam Ibnul Qayyim wax te yonent ma lay saa saa def ko keroog tabu mooy boole parce que dañ leen koo waxul début wi waaw wa i'laamuhum bil amri alladhi yadurruhum satruhu wa ikhfa'uhu loolu moo leen dal parce que dañ leen a yëgalul li nga xam ne da leen di lor bu ñu leen ko nëbbee ak bu ñu leen ko waxul loolu moo tax kitmaanul ilmi surtout li nga xam ne manu la ñàkk lool dafa xaraam waaw ku mel noonu nag la yonent bi saa saam bi wax man katama ilma ku fi nëbb al al al xam-xam boo xam ne dañ koo war a xam nga toog naan dañ koy nëbb te mu nekk loo xam ne darura la obligatoire nit ñi xam ko nga nëbb ko kooku buur yàlla dina ko laxaab ci laxaabu ci ngalabu dina ko ngalab ci ngalabu safara yi parce que comme que ñun duñu wax gaa yi gravité li ñuy nekk xam-xam bi ni ci mën a jariñoo boroom xam-xam bi ni ci mën a jariñoo nitu yàlla bi ni nga mën a jariñoo ci moom mais noonu la la mën a alake ah ah ay aadaab la ay teggin moo fi war yoo xamante ne nii bés boo ko respectéwul affaire bi day nekk jaasi cor la waaw day nekk jaasi soppaleku cor la kon mooy mbir yi il faut ñuy yëgal gaay yi nga xam ne nëbb ko mu ne yoo xam ne moom nëbbu ko garaawul mooy beneen côté bi wax waaw wa jawaazu sitru wala satru ghayrihi anhum wal kinaayatu anhu lil maslaha bu dee na xam nga ne lii nii du leen lor buñ ko xamee mais nga ñëw di mooy nga bañ leen ko wax euh, lu leer waaw waaw nga xam ne lii moo gën ci ñoom ah boo ko nëbbee moo gën ci ñoom nga nëbb ko mu ngi mel ni ku ñëw ci conférence di fa wax yenn waxu nitu yàlla yi ñuy wax yoo xamante ni yow nit dina nekk sax boroom xam-xam dëgg bu déggee lool ne gaa ay yéeféer lañ te du ñuy yéeféer mooy yow loolu nan ngay ñëwee nag ci conférence nga xam ne ñépp a fay ne nga ñëw di wax yooyu est-ce que wax ko fa jàpp nga ne loolu maslaxa la hein loolu maslaxa la am yow nit ñi préserver leen seen ngëm gi ñu am boo ci manula yokk lu tax ñu gën a gëm bul indi loo xam ne day perturber seen gëm yàlla seen tawxiid waaw bul leen perturber seen tawxiid loolu moo tax nit moo tax boroom xam-xam daal ku dul boroom xam-xam daal doo boroom xam-xam parce que dangay xam fi nga xam ne fii war nañ fa wax lii wala waruñu ko fa wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo pare ngir loolu ak ñi nga xam ne ñiy parewuñ lii moo tax kaw kaw ba kaw kaw bi dafa ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax doon doon wax ak saxaaba yi radiyallahu anhu mu naan mu muy laajte mais da ko jotul dégg lenn li mu wax quoi mu la wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ko non c'est que concerné <laughs> waaw parce garaawul mooy xam na ni kii moom bu ko xamul garaawul. te pour pourtant saxaaba la mais moo bokk lañ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk yonente ma lay sa sam tout le temps ah mun na ko garaaw non non non concerné mooy li muy wax noonu concerné wu la mooy loolu dafa am yoo xam ne surtout loo xam ne boo ko waxee boo ko waxee inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay maa yaraa zaaka zu jahlin fayaftatna ha lañuy wax Seyna euh, Seyna Zayn ibn euh, Ali Zaynul Abidin doon wax radiyallahu anhum inni man la aktumu damay nëbb ci ah ah inni la aktumu min ilmi ci sax am na sama xam-xam loo xam ne dama ko ciy nëbb la ca gën a gànjaru ndax lan ndax damay bañ kay maa yara zaaka zu jahlin fayaftati naa damay bañ koo xam ne xamu ko du koo réere gis ko daal di fitna dugg ko moo tax maamam doon wax lan Seydina Ali ibn Abi Taalib waay waay waay wax leen nag nit ñi loo xam ne dinañ ko comprendre boo demee sax imaam Muslim muqaddima bi yooyu wax jii di nga fekk ak waxu Seydina Abdullah ibn bi ah radiyallahu ta'ala anhu wax leen nag nit ñi loo xam ne dinañ ko comprendre est-ce que da ngeen a bëgg Allahu wa rasuluhu est bëgg ñuy weddi yàlla ak ndawam yi ndawam bi sallallahu alayhi mais wax leen nag ñin ñi du tolloo seen niveau bu fi ñëw di jaay man a xam man xam naa la nekk ca gannaaw arachak lu nekk nga wax kook ay nekk fi kii lu jaay xam ak ci ñoo xam ne ñooñu lool du seen mbir yaa ngi leen di dugal ci fitna boo xam ne bu ñu fi jógee di dute nag ci lépp mais yow dangaa maîtriser wul wajawaazu satre ghayrihi anhum wal kinaayati anhu lil maslaha waaw kinaaya bi mooy man mooy du leer man nga leen ne des fois am na nag ay xam-xam yoo xam ne pour junju leen ci noonu rek mooy doo dugg ci mbir mi waaw ne leen am na xam-xam yoo am na yoo xam ne yu bu ko boroom xam-xam waxee seet leen rek est-ce que moom nit la koo xam ne ci sunna la tegu tànkam wala déet waaw bu dee ku tegu gisu ngeen ci moom lu dul ne lu mu xam ne na la moo ci kenn du ko ci gën a nekk gina sopp yonent ma lay saab bu waxee yenn yi mooy yenn yi rek comme loolu kinaaye la même boo comprendre bul weddi xam nga waxoo dara mooy mais junj ko ko ndax loolu maslaxa la ngir lan bu gisee ku mel noonu muy wax ndax nit mën nay wax yow waxu woon ak yow yow sax nopp sàcc loolu bu boobaa nga bañ koo weddi ne waa ji waxul dëgg waaw alors que muy nitu yàlla wala muy boroom xam-xam bu mag a mag a mag nga naan ay waaj waxul dëgg loolu waaw nga mooy nga junj leen lu mel noonu ngir ñu def attention bu ñu gisee ak lu wuteeg ñoom li ñu xam loolu mais bu dee ñun yooyu du ñu ko du ñu ci respecté dara hein gars yi ngay gis ñu invité kenn télé buy jaay ni daa xam ak lu ne mu dugg ceeg di wax yoo xamante ne ni moom mi koy wax da ngay xam ne kii maîtriser wu ko am na nag fu lu mu dégg na lu mu dégg. ñuy wax ci yi muy jéem a wax mais maîtriser wu ko te dund ko waaw premièrement bu doon koy dund la du ko wax fii ci plateau bi parce que xam na ne télé ku nekk fi ne waaw ku nekk fi ne te nit ñi li leen di jariñ nga leen di wax waaw am na benn femme moo ko doon wax keroog mu ne wa moom moom gars muy rëcc mu affaire bi de mu dekk désolation ci moom ci ay masala yoo xam ne. mais gars yi duñ leen ko wax te yoo xam ne dafa concerner seen vie quotidienne kenn du leen ko wax daanak surtout ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy déglu moo tax ma defal ko junj woon ne ko ah mu ngi parce que ñun en tant que sénégalais au lieu bu dee da nekk kuy jàngale ci diine am na yoo xam ne suñu vie quotidienne moo ko laaj au lieu ñu wax ci yooyu du ñu wax ci yooyu li ñuy wax mooy nettali yoo xam ne da koy dégg xam ne lii amul. wala ku nekk di rivaliser wu ci lu extraordinaire maa nettali extraordinaire kee mooy loolu la ñuy nekk ak di nettali loo xam ne dara wuuruñu wala di waxtaadi dund koo xamante ne sincerement bu ñu ko xamul du ñu jariñ dara mooy bu ñu ko xamul wàññ du ñu wàññi dara laa bëgg a wax bu ñu ko xamul du ñu wàññi dara parce li ngay nekk di luubal say dund ci sa say temps ci waxtaane koo xam ne bu ko nit ñi xamul du wàññi kenn dara waaw mooy du wàññi kenn dara nga nekk fi di wax ci moom yoo xam ne même du wér parce que tegoo ko fu leer ay neenañ maag diw nee am mag nee naag yu mel nii nee na ngeen nekk ci yooyu te yi ngeen xam ne mooy farata yi ngeen war a xam kenn xamu ko te kenn duñ ko wax kenn gaa yi lañuy ñëw ba ñu ci dabaj nag bu ñu laajee ko xam mu ne leen nag ah problème am na ndax lii mooy àtte bi mu nekk désolation ci ñoom waaw ñu ngi nii ñun bari na fi ñoo xam ne euh, da gis wolof yi xam nga dañuy dañuy dañuy sàggane li nga xam ne moo jëm ci wàllu fase waaw surtout couple yu bees yi nga xam ne les jeunes là waaw les jeunes la <laughs> gars yi buñ jàpp man ginu ngeen ma maa maa ngi yéen a yem rek waaw maa ngi a yem ñun ñëpp ay jeunes lañ mais da gis ñu bari ci ñun dañuy dañuy dañuy sàggane li nga xam ne moo jëm ci wàllu lan ci wàllu fase waaw nga yu bees yi xam ne moom dañuy fooy mooy deux ñu ne fase naa la waaw waaw waaye fase naa la juróomi yoon fase naa la ñetti yoon fase naa la kii di fo laa ilaha illallah yow boo ko xasee wax ndaw si xaraam na la waxuma ay fayli de ay naan daa ci iddaam ñu xool mooy premier non mooy yow bala nga koo mën a takkati ñetti yoon boo taxawee ni ndaw si fase naa la fase naa la fase naa la loolu waxoon nañ ko suuratu talaaq suuratu talaaq <laughs> gisoon nañ yooyu <laughs> hein <laughs> am na nag waxoon naa am na mbokk bu doon wax ne bon lool bu ñu ko mënee def ci siira bi mais ma ne ko doo mel loolu defoon nañ ko mu ne c'est que moom dégloogul yu suuratu yi ma ne ko waaw peut-être nga déglu loolu mais parce que defoon nañ ko waaw mooy nga taxaw fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñett mooy yow jeexal nga femme bi bala nga koo mën a takkaat il faut mu sëy keneen ci sëy boo xam ne du nekk baareegu. banda jaw zaw ji par moo nga taxawoon fase naa la ñetti yoon benn la jeex na jeexal nga léegi imaginer ki nga xam ne moom saabu bu soxna am ne ko fase naa la kenn mënatu la koom xam sax ñaata la moo tax Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina Abdullah nañ ko lu mel na waa ji ñëw naan ko man fase naa sama sama soxna lu ma téeméeri yoon mun na ko yow ca ñetti yàlla la xaraam yi ci des yépp danga doon mooy yàlla di ko fon di danga doon fontoo buur yàlla di ko di di di di fontoo diineem ji waaw seyna Abdullah ibn Umar waa ji naan ko déet bul def loolu laay mu ne ko kan moo def man maa def kan moo fase man la man wala yow ah, maanaam ay ay bu bul def kan moo def kan moo fase est-ce que man maa fase ngeen jàpp diine yàlla ji di ko fowe atte bi di lii te yonente ma lay saab saab waxoon na ñett ngii jadduhunna jaddun wa wa wa hazluhunna hazl ñett ngi yoo xam ne nga wax ci dëgg mooy nga ànd ceeg sa fulla dañ koy compter mu nekkoon ngay fo dañ koy compter ñoo yem ay dama doon fo dama doon kaf loolu génnewula ci mooy maye soxna boo fi ñëwee sa doom xam nga ñun yooyu xoolal rek pour war na ne xamuñu ñun ñun xamuñu amuñu xam-xam quoi da ngay gis nit aka moo ko aka moo yomb ci wolof yi ñuy fowe naan la may naa la ah kii laa la may de sama doom ji moom laa la fi téel de mooy sa soxna de te nee na day foka mooy day fo ci fo ton yonent la saaf saaf nee na lu mel noonu mooy waa ji moo ko mooy sox mooy bu jëkkëram ah. amul dama man mii ku ñëwoon ma ah, ay ah. de saa sama doom jii de gis nga Aïcha mii may naa la ko. mooy jeex naa sama soxna la de yonent bi alayhi salaam loolu la wax nee na ku fi maye soxna moo xam da fo wala ci dëgg moo xam nga dajale paa yi defu kii cérémonie ñëw moom it mu indi ma indi nga ne ma may naa la protocole boobu ak nga taxawoon fee may dox ànd ak yow nga ma gis nga sama doom jee de 15 ans rek laa amagul de waaye may naa la ko de mooy sama soxna la si. sama soxna la nga ciy foo nga ciy kii yonent ma lay saab saab nee na ko ñett yii ta mooy maye soxna amul dama doon fo boo fi mayee noonu maye nga léegi kay yow kay léegi yow li kii mooy nga fexe xool ak man nan laay waxe ne waa wàcc naa ko léegi sinon sama soxna la waaw ku ci fo wala nga wax nga nekk ci dëgg ñooyam mu ne mooy maye soxna goreel jàmm nga amub jaam tey sama jaam bi moom nag guerrier la jàmbaar la non libéré naa la waaye yi nar dem nga ne ko eh, eh, eh, xoola yow nag yow nag moom déggoo daaj dara may fon yi waaye yow demal ci liggéey bi waaye wëggal ma fas yi nga naan ma oh. yow demal sàmmal ma xer yi nga naan ma lan yow manoon fo rek déedéet loolu amul fo libre na il est libre moo ma toog il est libre moo ma toog ko il plus ton esclave yow bi ci ñetteel mooy lan mu ne mooy fase fase amul dama doon fo nga woo ñépp ba ñëw waaw daa ngi leen di seede doon sama soxna si fase naa ko waaw def na lu ma naqari fase naa ko ak tamit nga ñëw rekk mu toggal la lu neex wala ngeen di fo nga ne eh, waay waay soxna si ah. <laughs> ay waay sama soxna si yaay maa lu bëgg waay waaye nag fase naa la eh. mooy fase nga ah. ah non eh muy nar a dem eh eh eh, eh yow it astu bàyyi li ngay def damay fo rek xam nga noonu déedéet amul fo yow benn ngoog dañ koy compter mooy yow fas bu doon bu doon ñetteel bi nga am problème de ñaanal yàlla ba muy ba un wala te benn bala lay dese après bu dee deux la waaw loolu amul fo ah. mooy xam xam nga lii may wax nit. am na ñoo xam ne buñ ko déggee dañ naan man nii est-ce que man nekkuma di fo wala kii ndax kii est-ce que xam na li muy wax dama naan la yow yaa xamul li ngay xalaat yow lii la yonent ma lay sa sa wax tadde te lii la gis nga borom xam-xam yi <laughs> moo tax xam nga loolu gaa yu bari xamuñu ko di foowee mooy deux waaye fase naa la waaw jeunes yi mooy deux fase kii la loolu ko loolu mooy yow ci njaaloo ngeen di dëkk léegi nag boo ngeen ko xamee mooy yow gis nga seen lekk goog yépp concubinage ngeen ne ci xaraam ngeen ne bés ba ngeen ko xamee nag mooy sëy ba day tas ci saa si tas na bu yàgg sax ba mu tasee yàgg na comme li Ibn Umar wax waa ji radiyallahu anhu waaw yow ba nga ko fasee ñetti yoon la la jeexoon la la xaraamoon li ci des yépp da ko nekkoon di mooy yàlla ak fooy diineem ji booba la xaraam léegi nag ay dañoo on avait des projet ah non on avait des projets un un ensemble non loolu du ci dara je le mets comme waaja ak waaja déet ma ne comme deux pigeons ma ne yooyu yépp ci yem. eme ko comme Juliette ak Roméo xaw ma ni ngeen koy waxee dara yépp ci yem mbir yi jeex na te boobaa yow it mënoo ñëw ne ah bon attends y as as mon copain là. bon il va mooy attends bon ce qu'on va faire xam nga lan la buur yàlla dafa baax dafa dafa dafa dafa yërëm nit ñi waaw lii mooy àtte bi loolu la oustaz wax oustaz moom dafa soxor <laughs> waaw parce que oustaz àndalo gaa yi sax boo fi wax leen lii dañuy seeti beneen oustaz boo xam ne moo leen koy daganal parce que léegi oustaz suu yi moom de toute façon ku fi bëgg lu ku la daganal moom jarul weesu fenn ba bari nañu waaw ñoom ñi nga xam ne ñoo ñemee yàlla ne lii mooy àtte bi ñoom ñu wax lu contraire parce que naan way y'a un un un un borom xam-xam un savant renommé bu dëkk Égypte wala bu dëkk fee nee na bon loolu noonu dañ koy seetaan yow nga dem mu daganal la waaw nga continuer nekk ci nga continuer nekk ci tout en sachant que lu xaraam nga nekk te kala ko daganal wax nañ la keroog wa man azlamu la alquran waxoon suuratul arab mimman iftara ala allahi kadiba ana kan te kenn dàqlatoon ci nga xam ne mooy waxal yàlla ay duur naan lii la buur yàlla daganal wala lii la xaraamal te dara amu ci qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibaadihi di daganal di xaraamal loo xam ne buur yàlla waxu ci dara kenn gënagula ëpp fit te gën a bari bàkkaar allahu akbar on a on on on a de sérieux problèmes non yu la la dañ koy daganal nga dem gaa yi daganal la wala ñu ne oustaz dafa soxor léegi ni ñuy def buur yàlla en tout cas dafa bari yërmande ngir jàmbi am na yoo xam ne nañ naan la moo fooguma ne loolu nag yow loolu atte loolu fooguma ne charian la lii ngay wax nii parce que buur yàlla moos ni mu yërëme jaam yi moos xam na moos sama diggante digganteeg mi wala kii bi ajaam yi nga xam ne moos soodam yi nga xam ne ni ma ko bëggee mu bëgg ma moos ñu ami projet tëral daanaka ñu ngi sax kër gi ñu dëkk sax ñoo ko bokk di projet ndoo suñu kii la dañ naan la loolu lépp ce n'est rien du tout en tout dootul sa quelle est la solution ba'da ba'da zawj waaw mooy il faut mu am ba keneen koo xam ne moo koy denc te manoo li nga doon wax sànq naan yee saa dafa soxor yàlla yàlla borom kii la xaaral eh, ah, eh, femme tu sais comment on va faire mon ami notre ami ensemble as as tu tu connais as si as as as menn ce qu'on va faire on va lui faire une ah dañ koy proposer benn mbir mooy comme que loolu la foog am ko la takk dañ mooy as la ñuy gisee mu takk la waaw mais mais as faut pas qu'il soit fou ah waaw léeg-léeg gars yi waa lu ko wax ak femme bi waa ji lay combinal mais bu dee moo mu combine ak bi ak waajee ci yem léegi dañ lay wax ñu maye la mu moom nangul mu mu takk la waaw bu la takkee samedi prochain hein sa idda jeex na yaa ngi ci kii ah gis nga règle kii jeex na ah voilà c'est bon loolu la ma ustaas wax benn règle gis nga règle kon yow mooy c'est bon léegi ah kon affaire bi boo gisee benn règle rek c'est bon léegi yow après rek naa wax ak as mu ñëw takk la mais bu la takkee samedi samedi à euh, moom na fexe sax ba bu mu ko fekk na ko fekk ku pentu moom waaw ñu mayee ko fee ci jàkkaay géejewaay ah. moom nag bu ñu ko mayee ca dimanche ja balaa ñëw na fase ne bon finalement bon gis naa ne daal boobu sëy bi finalement ça ne m'arrange plus quoi voilà c'est bon léeg-léeg noonu la def léeg-léeg ñu dem ci aas ci mooy aas mooy xarit bi rek ku tudd aas dégg également exemple rek laa yow hein <laughs> léegi ñu dem ci xarit bi boo gaa yi dañuy dem mooy liñ naan baara yógoo rek voilà baara yógoo ne ko ah problème am naa de te gis naa ne yow rek ma ci mën a génne quoi doomu ndey yow rek ma ci mën a génne lan la mais mais oustaz moo ma ne bon ndeke femme bi dagganatuma mais lu tax mais dama koo fase lu bari quoi hein waaw loolu la waxam mais quelle est solution mais nee na il faut am ku ko takk te yow rek laa xalaat bon d'ailleurs boo ma ko defalee je vais te donner un chèque waaw je cinq cent cinq cent mille même naa la ko jox franc quoi c'est bi je n'ai qu'elle quoi non c'est pas possible ça c'est euh, là je ne plus vivre sans je waa ji nekkee mooy waxi caaxaan yooyu waxi compréhension di jaay caaxaan yooyu yow oh, tataawu tournant yow kay léegi nga wax li ngay wax léegi après waa ji ngeen combine bu ngeen combiner ba toog dañ daan la mais loolu dagarul dañ daan la yow toppal fee seen loolu noonu doxul loolu du jàll ça ne passe pas nga ne lu tax ça ne ñu ne la parce que loolu dafa xaram <laughs> mais dafa xaram kay loolu xam nga ne c'est pas c'est pas c'est pas kii loolu moom c'est pas c'est pas boo <laughs> mën da nekk nga ne ba yow yow nag saa saa diine bi daa tàng quoi diine bi waroon naa gën simple ah. ñu ne ah déwén lu tax muy gën a simple loolu da ko waroon a xam au début nga naan ma dafa simple nan la simple. lu simple laa wax lii kay lu simple problème bi kay yow xool yi ña nga xam ne ñoo lay wax naan diine lañ lay wax wala yooyu di la ex di la nettali ay nettali yu amul ak di wax seen mbiru bopp rek ngir nga gin leen a gëm taw xuñ la dëgg demal mere lool mais man bu ma kenn mere ah voilà am kenn yow wala talu man na illaa sa bopp lii kese la léegi kon affaire bi dama dañ naan lool dafa araam mooy la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ndaw sa moom ñëwee naa mu ne ko yow damaa gis ne fekk ndaw si daa daa daa daa sëy kenn fa mu fase ah mu mu mu mu mu dem ak kële mu mu takk ku bees ku bees takk ko daanaka dañu kii rek ndaw si ne mu ne ko daa mel damaa gis nañ koy bëgg a génn mu ne ko lool nag manu la ne waaw lu dul mooy sëy direct day am te du nekk combine boo fi combiné mooy du baax. loolu lañ naan baara baara gi du baax baara yëgoo ji du baax waaw xoolal mooy yooyu noonu gaa yi duñ leen ko xamal mooy yi nga xam ne waruñ leen koo nëbbal dañ leen koo war a xamal ndax bu seen ñàkk leen koo xamal da leen di lor waaw yooyu nag yii lañu waroon a xamle yii lañu war di yëgle yii lañ war a xam ne waaye duñu ko def de waaw kon wa minha tasrixu alimaami lirraciya wa ilaamuhum bil amri alladi yadurruhum sitruhu wa ixfaa'uhu liyata'ahhabuu lahu wa yucidduu lahu cuddatahu wa jawaazu sitri gayrihi anhum wal kinaayatu anhu lil maslaha kon loolu mooy bu njëkk bi waaw gaa yi réew buñ ñëwee nag ci échelum réew xam nga gaa yi képp koo xam ne dox jéem a doxal charia problème yow mooy de toute façon waxoon nañ la lil kufri junudun wa ahzab ak kéeféer dafa am ay ay ay soldat am ay partisan yoo xam ne pare nañ jàmmarloo képp koo xam ne daanar laxaw seen kanam waaw ils ils sont prêts à te nga jóge fii laa wax waaw léegi nag mooy à l'échelle d'un réew bu dee njiit bi comme fi yonent mi aleyhi salaam def guerre lañ jëm mu wax leen lu leer leen di xaar il faut pàgg leen di nëbb information yi nga xam ne boo leen ko nëbbee day tax ñoom duñu ñu du ñu def li war a def du ñu préparation bi war duñ ko def ngeen di doxal sharia wala réew moo xam ne gaa yi ci caaxaan ngeen commencé voilà. di yar gone yi ba ba ba léegi nag ngeen war a taxawal nag réewum jullit ngeen jël pouvoir bi il faut ngeen wax gaa yi au début leen di xaaraan ah. waaw il faut ñu xam dans quelle sauce ils seront mangés nga ne leen nag affaire bi leen la <laughs> on seront nous serons isolés li nga gis ñoo xam ne ci yéefar yi dinañ fexe di ñu isolé ah. parce que rek ñun xul naa rabbuna allah suñu toor mooy dañoo nangootul kenn di ñu dicter nan la ñuy dundee suñu système politique nan lay doxe lu dul borom bi subhaanahu wa taala loolu rek kay nekk suñu toor loolu mooy suñu toor léegi nag xam leen ne ñi fi mas a jaar ñépp woote taxawal lu mel ni li ñu taxawal réaction yu metti dal na seen kaw mooy nit ñi ñu teel xam nga teel leen xamal ñu xam lan moo leen di xaar ne bu ngeen gisee ñu ñu embargo bu mu leen bu mu leen bett bu ngeen gisee sax ñoo xam ne nee nañ pare nañ ngir songu ñu militairement bu mu leen bett waaw gaa yi xam dëgg-dëgg fi ñu jëm mooy lan mais boo leen ko nëbbalee bés bu gaa yi tëwee embargo leen dañ naan dañ naan wéy dañuy foog ne problème bi ci yow la. déedéet alors que c'est pas toi ça ça n'émane pas waaye nag mooy li ngeen fi taxawal